mu ne inna alladina aamanu wa amilu salihaati wa aqaamu salaata wa aatawu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab ñaar téeméer bi ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne inna alladina amanu gaa yi nga xamante ne ñoo dëggal ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati te ñuy jëf-jëf yu baax yi wa aqaamu salaa dañuy taxawal julli wa aatawu zaka ñuy joxe zakat bi nga xam ne moom la suñu boroom tabaraka wa taala daal di farataal ci seen alal yi bu ko matee muy l'impôt légal boo bole lahum ñeel na leen ajruhum li nga xamante ne mooy seenu pay seenu yool inda rabbihim fa seen boroom tabaraka wa taala wala xawfun alayhim te amul dara du ñuy tiidde ci li nga xam ne moo ñëw seen kanam wala hum yahzanun te amul dara lu ñuy njàq dàq ci li nga xam ne moo weesu mu ne yaa ayyuhal amanu yéen ñi nga xamante ne ni yéen a gëm te dëggal ittaqullah dolli leen ragal seen borom tabaaraka wa taala wadaru ta na ngeen ba maa li nga xamante ne nii baqiya min ar-riba li nga xam ne moo des ci seen alal yi li nga xamante ne nii moom lañ leen moo jëm ci wàllu riba bàyyi leen ko mu daanu in kuntum ni ndeem nekk ngeen ñoo xamante ne nii way ngëm yàlla ngeen mooy ne sori leen riba lépp loo xamante ne nii ci alal loo xamante ne nii moom ngeen masoon a joxe comme nga joxe dara loo xamante ne nii yow dang ko koo da nga koo da leble woon mais nag ci façon riba bi la woon mooy yaa ngi doon xaar waa ji am lu mu la ci tegal entre temps ñu wax la ko léegi yow moom bokkoog waa jële doonoo yow manoo taxaw ki gisoon ci jotaay bii weesu manoo taxaw ne noo man yëguma ko woon ba may passé euh, transaction bi léegi yëg naa ko non bàyyi leen bii jeex te waa ji fayaguma de dañ naan no non non non non suñu borom ne yow moom laay wax waa yéen ñi gëm bu leen a gëm waaw yéen ñi gëm yàlla tey jëf-jëf yi ñu te te te dëggal ittaqullaha na ngeen ragal dolli ragal seen borom tabaaraka wa ta'ala taala sori tereem yi rawatina bii wadaruuta na ngeen ba maa baqiya min ar-riba li ngeen jotolable na naroon ci fekk yow léegi waxal waa bu ñëwee di fay wala nga wax ko ko ne ko léegi man la ma fayoon kese la ma la lebaloon kese nga may fay voilà waaye bu doon ne sama or laa ko joxoon ne ko voilà te lool waroo ko woon a jox noonu ba muy dem te joxu la voilà parce que suñu boro yonent bi alayhi salaam waxoon na ne <coughs> loxoog loxo lay doon voilà mooy ne yadam bi yad mislam bi misl dañuy tolloota loxoog loxo waaye yow mooy jamono ji ñu lay joxe transaction bi nga joxe benn loxo laata ngay jëlaat beneen bi ñu wax la ko nga ne mais nag bàyyi bàyyil ma jël rek après mu ne déedéet wat zaru baleen maa baqiya li nga xam ne moo des bu boobaa minar riba ci li nga xamante ne nii <coughs> voilà <coughs> li nga xam ne moo des ci riba bi nga xam ne moom lañ xaraamal kon dem nekk ngeen mu'miniina way ngëm yàlla mu ne fa in lam tafalu cëy bu ngeen ko deful fa nanu na ngeen waajal te préparer bi harbin ci yàlla ci kii boo xam ne guerre boo xam ne xare boo xam ne min allah ci borom bi tabaraka wa taala di lay tukkee mooy borom bi tabaraka wa taala kii moom <coughs> moom la déclaré guerre voilà riba moom ràkkatu riba bi moom ci alquran moom képp la suñu borom tabaraka wa daal di déclaré guerre minallahi bu ci yàlla wa rasulihi ak ndawam bi alayhi salatu wassalaam ndax képp koo xam ne suñu borom moo la déclaré guerre mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo la déclaré guerre ku yonent bi alayhi salaatu wassalaam déclaré guerre mooy borom tabaaraka wa taala moom moo la déclaré guerre de kon nag mu ngi noonu le lii nag lu garaaw a garaaw moo taxit bokk na ci riba gi daa bokk ci nga xam ne comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci xadiisu seydina bi nga xamante ne ni moo nekk ci saxiixayni nga xamante ne nii moo nekk ci saxiixayni bu seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan mooy tunduku leen juróom-ñaari bàkkaar yi nga xam ne day day day alak nit day alak boroom de li ko naq ci biir safaratu tamit da koy alak boole na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa aklu riba boole na ci li nga xamante ne nii mooy lekk riba kon loolu lu garaaw garaaw la de <coughs> léegi nag mu ne moo tax it gis nga ca moo yooyu yu bari la xadiis yi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tere li nga xamante ne nii mooy riba di wax tamit li nga xamante ne nii gravité mooy gravité bi nga xamante ne nii moo nekk ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy lekk riba nga xamante ne nii benn dërëmu riba rek boo xam ne moom lay moom la moom moom la waaji di lekk loolu ba moo ko tay mu xam ko kooku moo gën a tar mu ngi tolloog moo gën a tar li nga xamante ne nii mooy 36 njaaloo yoo xamante ni moom la def comme ni ko al imaam ibnu maaja rahmatullahi alayhi daal di solowee kon nag affaire baa ngi noonu le nga xamante ne nii loolu mooy el imaamu ahmad rahmatullah alayhi moo ko soloo ci xadiis boo xam ne bu saxee la naka noonu al imaam ibnu maaja alqazwini rahmatullahi alayhi soloona jële ci mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de moom daa xamante ne nii la 73 buntu yoo xamante ne nii yu garaaw a garaaw la léegi nag ci riwaa imaam Haakim bi mu ne bi gën a woyof mooy mu ngi mel ni riba yi li muy bari noonu 73 muy juróom-ñaar fukk ak ñett nee na bi ci gën woyof de te dara waral fu mu ngi mel ni nit ki daal di woon njaaloo ak ki nga xam ne mooy yaayam wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonu le kon nag affaire baa ngi noonu nale nga xam ne bi mu ko soloowee def koo wéral moom imaamul haakim al imaamu dhahabiyu rahmatullahi alayhi ne loolu dëgg la li mu wax looloo xew kon nag yi yëpp ngir wax gravité riba nga xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala moom kenn kooku la déclaré guerre ci alquran kanta bu xamante ne nii moom la wax ci xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa nekk ci saxe mu ne man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil harb mu ne képp koo xam ne man borom bi tabaraka wa taala loral nga ma sama benn parandoo sama benn waliyu kooku de déclaré naa ko guerre wal iyaadu billah kon suñu borom ne kon ah kon nag fa fa in lam tafalu gis nga yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla ta bàyyi li des ci riba ndéem nekk ngeen way ngëm yàlla de bu ngeen ko deful nag fa in lam kon bu ngeen ko deful lii ma leen digal ne baleen fa danu na ngeen préparé bi xar bi xar bin ci xare minallahi boo xam ne taw préparé leen seen bopp te xam ne seen borom moom moo leen déclaré guerre buy xare buy tukkee ci boroom bi wa rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi dee nag da ngeen a tuub daal di delluwaat ci seen borom tabaraka wa taala tabariba falakum na leen ñeel ru'uusu yéen la ñeel ru'uusu amwaalikum li nga xam ne mooy seen capital voilà bu boobaa yow riba bi mooy comme exemple bi ñu joxewoon sànq waa ji nga lebaloon ne ko nag bon cinquante euros ne ko cinquante cinq euros nga may fay entre temps yow ñu wax la ko bu boobaa wax nañ la léegi nag boo ñëwee <laughs> ne ko man nag léegi cinquante wala rek laay jël ndax lool mooy ruusu am laalikum seen boppi alal lool nga joxe woon kon lool ngay am voilà falakum bu ngeen tuubee mooy noonu la de da ngay nangu loolu am yow sa alal kese ngay jël doo fi nekk di yokku leneen di jëlaat ci waa ji leneen laa tuzlimun bu laa tazlimuna bu ngeen doxalee lii ma leen wax jël li ngeen leble woon kese li ngeen joxe woon laa tazlimuna bu boobaa du ngeen tooñ kenn wala na te kenn du leen tooñ de wa in kaana zu usra léegi nag nga ne ah mais attention man nag mais bu dee nag waa ji ma lebal moom daa nekk koo xamante ne nii dafa dem ba ci biir mu nekk muflis mu nekk koo xam dafa perte daal ñu saisir ko léegi te man le 15 la ma waxoon quoi léegi nag nan laay def ah. ah waaw waaye dama il me devait de l'argent daf waroon a fay suñu boroom ne wayin kaana bu dee ne waa ngeen joxoon alal ji zu dafa nekk koo xam ne ci xat-xat ci jamonoy tar-tar la nekk ngir mën a delloo alal ji ndax kat bon ay mbiram doxatul ndax dañ koo saisir fa nadiratun mu ne yéen na ngeen ko xaare yéen ñi nga xam ne yéen a ko lebaloon maa ngi leen di digal yéen seen boroom fa nadiratun na ngeen ko xaare waaye ilaa may sara nangeen ko xaare ba suñu boroom tabaaraka wa taala déen dig yomb yombal ci ay mbiram te moom itam mu bañ bu ko manee nag mu nekk fi di deedeelu tamit loolu tamit baaxul kon fa nadiratun kon nag na ngeen ko xaare de ilaa maysara ba yag yomb yombal di ñëw waan tasaddaqu bu ngeen ko jéggalee lépp nag may ko ko nag ne ko bon man sax maa la ko kii woon mais léegi non bay naa la ko ko waa jëlal yal na na yal na borom bi yombal li ci def ah suñu borom ne loolu de xayrun lakum gën ci in kuntum ndam dekk ngeen na nekk ñoo xamante ne nii ñu xam ngeen de moo tax loolu daa nekk ay jikko yu kawe kawe kawe nga xamante ne nii kenn yoreel la lu du du diis waaye nga dem xam ne nekk ñàkk nekk na ci tolof tolof ngaay nga dem nga kii ba ci biir nga ne ko noo grawul sawaay xoolal la bàyyil mu daanu insha allahu taala yal na borom bi yombal li ci des loolu yu rëy rëy nga xamante ne nii nit ñi nañ ci bàyyi xel te xam ne lii nii de